suñu boroom subxaanahu wa taala di ñu nettali gazwatu tabuuk ci suuratu tawba nga xamante ne nii boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañ koy woowe alfaadixa mooy li nga xam ne moo wuññi sutur xawwi suturaay munaafiquuna alkibaar muy naafiq yi nga xamante ne nii gis nañ li nga xam ne noonu lañu def keroog ci ghazwatu taw ghazwatu Tabuk fi sanati taasi'ati min hijratihi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la war a xareeg ak ar-Ruum di almamlakatu ruumiya di maliku Ruum di Qaysar ak di bi nga xam ne ci la war a ñoom ci juróom-ñeenteelu at fi Rajab ci muwaawu rajab loolu la ne nag xare boobale nga xam ne saar bi dafa ñëw xawwi suturaay munaafiqoon yi moo tax bokk na ci turu saar bi alfaadixa mooy li nga xamante ne moo xawwi seen sutura waaye bokk na tamit comme li al imaam ibn al saalix shaami raxmatullaahi bi nga xam ne ci lañuy wax ni xare bii ni mu tudd tur yi nga xam ne moom la xare bi tudd mu ne bokk na ci turam yooyu alfaadixa di ghazwatu Tabuk ndax xare boobu ci la suñu boroom gina wëññee li nga xamante ne xaw wi suduraay munaafiquun yi dinaafiq yi suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ñuy nettali xew-xew boobu xewoon ci dundug alayhi salaatu wassalaam di ghazwatu Tabuk da nekk xare bu mujj bi nga xam ne moom la xare alal itlaaq ci lu ñu joyal mooy dernier wu xare bu alayhi salaatu wassalaam suñu boroom di ko tàmbalee ci suuratu tawba di suuratu neuf ci aaya 38 fa la ko tàmbalee ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne yaa ayyuha alladina aamanuu maa lakum ida qiila lakum unfiruu fi sabili illahi ithaaqaltum ila al ard aradiitum bilxayaati dduniya min al axira famaa mataacu alxayaati dduniya fi l axirati illaa qalil foofu la ko tàmbalee kon inchaa allahu taala dañuy def li nga xam ne mooy firi bu gaaw comme li nga xam ne noonu lañ ko baaxe woon di def bi xamdillaahi wa nicmatih kon suñu boroom mu ne yaa ayuha alladina aamanu e yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm yàlla subhaanahu wa taala maa lakum ana lan moo leen dal ba idaa qiila bees leen waxee lakum ñeen leen infiroo jóg leen ngeen xare ji fii sabiilillaahi ci yoonu yàlla lu tax duñ leen woowee ne leen jóg leen xare ji ci yoonu yàlla isaaqaltum ngeen di diis diis lu ilal ardi mooy du ngeen ngeen ngeen ñàkk sawar ci jóg ngir mën a dem ngeen daal yéen daal mu mel ni jihaad dal gi leen seen boroom di woo daal dangeen ci sawarut Hmm? ngeen bëgg daal yéen daal li mel ni li ngeen li ngeen sopp daal mooy toog nekk ci li nga xamante ne ci simaar yi ndax kat bul fàtte ne keroog xaswatu Tabuk comme ni nga xamante ne noonu lañu ko gisee woon ci ni nettali bi mooy dafa tombe woon ak jamonoy canicule muy jamono tàngoor wu tara tara tar na taabati simaar te jamono yooyu comme li al imaam ibn Isxaaq alayhi rahmatu rahmatullah waxe woon moom ne woon jamono jooju nag dafa taroon jamono ju tar la woon waaye nag mbir la moo xamante ne nii jamono ji loo xam ne mooy meññeef yi nag dafa ñoroon de muy garabu tàndarma yeeg tool yi ba loolu moo tax ñenn ñi moom li moom daal li leen gënaloon moo tax mu ne jamono la joo xam ne xëy na takrahu naasu mooy nit ñi nag génn ci nag moom di xare ji nag vraiment moom du loo xam ne moo leen doon gënal de bakkan yi en tout cas an nufuusu bakkan yi ñoom loolu leen doon doon gënal sunu boroom nag loolu lay wax nag bi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam mooy dafa tàmbalee di wax fi nga xam ne moom la yëglee xare bi ndax keroog alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon ci riwaayaat yi naka noonu sayyiduna Ka'b bin Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu gis nañ ko xadiisam bi nga xamante ne moo nekk ci saxiixayn waqad rawaahu waqad rawaahu aydan alimaamu bnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullahi alayhi wa ala abiih moom it daal dina koy soloota xadiis bi mu ngi saxiixu alimaamu albuxaari ak ak saxiixu imaamu muslim bnu alxajjaaj alxushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi alayhima suñu moom seydina Kaab ibn Maalik mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula bëgg dem benn xare illaa warraa bihaa gayrahaa lu dul moo xam ne day day wane daal loo xam ne day wane ne moom mel ni jëmul côté bii wala boog demul destination bii jëmul xare ñii ba nit ñi foog ne feneen lay dem mu door a dem foofu mu ne waaye nag keroog ghazwatu Tabuk fi sanati taasi'ati ci juróom-ñeenteelu at mi moom alayhi salaatu wassalaam dafa teel a yëgal nit ñi ba leen ko yëgalee la leen wax fi mu jëm mooy li ghazwir Rum yëgal leen ne romain yi la bëgg xareel wi fi nga xamante ne mooy Héracle di Héraclius mi nga xam ne mooy Qaysar di César ne woon jamono yoo yële moom nag alayhi salaatu wax leen ko ba pare nag yëgal ko ñépp mooy wax ñépp ne leen nag ay waajal leen xare bi mooy ab loolu moo tax mbir mi foofu waxoon nañ la comme ni ñu gisa woon ci li imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi doon wax ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad alayhi salaatu wassalaam moom alimaam ibnul qayyim mu ne yii nag dafa bokk ci yi nga xam ne jihaad da ciy nekk farata mooy jihaad ci lu ñu joyal moom sunnatun muakkada la moo noonoo kii la ko fardu kifaaya la mooy loo xam ne bu dee la war ñu jihaad dafa taxaw lool fardu kifaaya la ci li ñu joyal mooy ne farata la xam ne bu ko ñenn ñi taxawee day wàcc ñeneen ñi ci des waaye nag fi nga xamante ne nii moom bokk na ci bërëb yi nga xamante ne nii jihaad day ràññeeku da day nekk farata ca ña fa mooy bokk na ci mooy lu mel nii imaam bi ñëw ne leen hé moo xam ministre de la défense bu doon tey waaye le président wala ki nga xam ne ministre de la guerre ministre bi nga xam ne moom lañ moom moo moom moo chargé wu lu jëm ci wàllu guerre bu dee jamono yooyu wala boobu ministère bu am loolu la wala chef d'état-major des des armées muy le SEMGA bu nee hee yéen militaire comme nañu ko gisa woon yéen waa caserne Samba Diéry Diallo jóg leen ngeen waayal boobu kenn amul droit naan day naan naan ho mo peut-être man bokkuma ci quoi na ñee dem déedéet boobu yéen ñépp a war a dem yéen waa LG yi mbaaw ay wajóg leen yéen waa LG yi amul kenn ku naan naan ah man nag ba mu fii xam naa man waxuma déedéet boobu day nekk farata ñépp jóg ba mu des bu nee diw ak diw yéen des leen bu nee régiment tel na ñépp jóg l'armée de l'air que toute l'armée de l'air se mobilise toute mi de leer moo war a mobiliser wu waaye lii mooy ci lislaam bu dee ne mbir mi xare bi jiit bi dane e yéen ñiy jóg leen moo xam commerçant nga moo xam informaticien nga moo xam baykat nga moo xam napp nga kat nga bu boobaa yéen ñépp war a jóg ci loolu nag alayhi salaatu wassalaam ci ghazwatu Tabuk ndax xam na ne fa mu jëm dañoo bari lool muy romain loolu xam na ci dara moom alayhi salaatu wassalaam ndax lu juutu loolu yónni woon na ghazwatu Mu'ta yónni woon na fa al umara muy jayshul umara muy ñi nga xam ne mooy armim njiit yoo yële di sayyidina Zayd ibn Haritha ak ki nga xam ne mooy sayyidina Ja'far ibn Abi Talib sayyidina Abdallah ibn Rawaha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum gis ngeen keroog bi nga xam ne ci lañu dem ghazwatu Mu'ta na xare ba tare woon ak na nga xamante ni nii noonu la gaaye bare woon dañee que romains yi seen satelit yi rek ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci arab yi nga xam ne ñoo dëkk bi bilaadi Sham fil fil qura al mujaawirati Sham mooy dëkk yi nga xam ne ñoo taqalook Sham wala ñu dëkk foofu rek na nga xam ne ci arab yi ci suufu titalu Qaysar lañu ne woon ñoom gis nañ ne keroog ci ta Tabu ghazwatu Mu'ta ñoom rek cent mille personnes la Hiraq la indi lu tol noonu mooy ba ñu ñëwee jullit ñi nekkoon lim bu néew moo tax lu mel noon kon alayhi salaatu wassalaam xam na ne gaa yi ñu bari lañu tal empire romain mos suñu boroom xamaloon na ko te alayhi salaatu wassalaam xamoon na ko ci ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun ca suuratu Rum kon moom alayhi salaatu wassalaam xam na ne gaa yi ñu bari lañ mooy ñoo xamante ne nii ñu takkoo takku lañ muy armée romaine yi te armée professionnelle lañu moo tax alayhi salaatu wassalaam daal di koy yëgal juli ñi yépp jamono yooyu waxoon nañ la lool rek la doon def di yëgal nit ñi mooy li nga xam ne di di ku mu dajeel sax ci mbedd yi di la yëgal xare bi nga xam ne moom lay waajal li ghazwir di waa Byzance loolu nag ba nga xam ne nag ci la ko yëgal ñépp ba sax gis nga yenn riwaaya yi nga xamante ne nii nee nañ même dafa yónni woon ilal qural mujaawira ci gox yi nga xam ne ñoo jege almadinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaye yónnee fi nga xam ne mooy ilaa makkata yónnee Makka ngir nit ñi ñu mobiliser wu loolu lépp nag bi nga xamante ni nii nag loolu la def rawatina Medina gi mu nekk moom alayhi salaatu wassalaam mu am ci nit ñi mais jamono ji comme que jamono ji nga xam ne ci la xare Tabuk am ne pas nag ci bakkan yi mooy nag jamono joo xam ne way en plus mbooyameeg sàngoor wi ni nga xam ne noonu la mel ñu bari sawaruñ ci woon am ñoo xam ne daal mbir yi dese nañ cee sawar même bu dee ne far nañu dem moolu nag lay wax ne é eh, ñii nag ñii muy wax nag wute nañoog naafiq yi ndax naafiq yi ali moom suñu boroom subhanahu wa ta'ala du leen wax yaa ayyuhal ladina amanu comme niñ koy gise ci biir moom dane ñoom sax dañoo gëmul dara ak ñi nga xam ne noonu lay xawee seeni sutura waaye am na ci julli ñi ñoo xam ne vraiment mooy ne mbir mi nag taroon na mais même bu dee demoon nañ nag wax na yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xamante ne da ngeen a gëm yàlla kon gis nga mu wax leen ne moom gëm ngeen yàlla mooy am ngeen laa fuwaate gëm ngeen ma waaye nag dama leen di laaj man seen boroom maalakum analu leen dal idaa qiila bés leen waxee lakum ñeel leen infiru fi sabilillah jug leen ngeen xare ji ci yoonu yàlla da saaqaltum ngeen di diis diis lu ilal di bëgg a toog ci suuf si ci des ci foofale ci seen dëkk bi mooy nekk ci simaar yi ñu ci am tool nekk ca tool ya ñi nga xam ne amuñ tool ñu kal ko ci ker yeeg ndox yu sedd yi est ce que lool ngeen bëgg tum ndax da ngeen di gërëm mbook bil xayaati duniyaa dangeen di gërëm di di di gërëm li nga xam ne mooy dund gu di gii te jege minal aaxira ndax dangeen di préférer dundug àddina gu jege gii ci kaw alaaxira fama mataa'ul xayaati duniyaa kaay nag ma wax leen nag xamal leen le mbir yooy bokkul de xam ngeen ne moos àddina ak alaaxira yamuñu fama mataau lxayaati dunya fi l axirati illaa qalil mooy gis nga koo boo comparé gëndale diggante dundug àddina ak alaaxira xam ngeen ne alaaxira lu néew la par rapport ak àddina mu alaaxira du dara de li ngeen xam moo gën foofu wala al axiratu xayru wa abqa xam ngeen ne alaaxira xayrun moo wa abqaa te li nga xamante ne mooy li sax te mooy li gën a des kon nag alquran loolu leen di woon leen bu dee àll àddina gii ngeen téye moo tax ngeen bëgg a toog fii xam leen ne mooy du dara de comme la alayhi salaatu wassalaam waxoon moom imaamu ahmad ibn hanbal daal dina koy solo na ko noonu taalibeem di imaamu muslim ibn al alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi alayhi an ilmustawradi axi bani fihr jële ko ci almustawrad di boo di mbokk di waa banu fihr qaala mu ne qaala ras annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ma dunya fi laaxirati illaa kamaa yajcalu asbacahu haadihi fi lyam falyandur bima tarjac suñu borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci rek gëndale mooy nit ki boo bëggee xam àddina ak alaaxira ni ñu wutee mu ne ma dunyaa de alday na àddina newul fil aaxira boo ko doon comparer ak al alaaxira illaa lu dul kamaa ni nga xam ne yaj'alu usba'a la nit di jële li nga xamante nii mooy baq mooy baaraamam capp ko fil yam mi ci géej gi yëkkati ko fal yanzur bi ma tarjan mu xool ana lan mooy rot ci ci lan lan lan lay yëkkati bi mu yëkkatee loolu di rot ci baaraam yi mooy toq loolu mooy àddina boo ko comparer géeju alaaxira kon nag araditum yéen ndax dangeen di gërëm bi xayaati dunya ci dund gu jege gii te doyadi alaaxira ci alaaxira ndax moom ngeen préféré ci kaw alaaxira yëg ne fa ma xayaati dunya poñeetu àddina gi bagage àddina nekkul fil aaxira boo ko kom danaka laaxira illaa xaliil lu dul lu néew ñu boroom ci beneen aaya tanfiru yu'adhibukum adhaaban aliiman wa yastabdil qawman ghayrakum walaa tadurruhu shay'an tanfiru mooy ne gis ngeen <coughs> mooy bu dee bu dee ne génnu ngeen xeex ànd ak alayhi salaatu wassalaam dem jihaadi bu ngeen deful loolu yëg leen ne yu'adhibukum dina leen mbugal dina leen xelséef na leen a mbugal de moom seen boroom adaaban mbugal aliman ju tar wa yastabdil mu jëlif leen fi changé leen xawman ak ñeneen ñoo xam ne xayrakum ñu wuteeg yéen wala tadurruhu te du ngeen kolor shay'an dara wallahu te buur yàlla ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko capable la ku ko man la mooy suñu boroom subhaanahu wa ta'ala muy mettre en garde non seulement ñi nga xam ne ñoom la bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wootee ñuy ñuy diis diislu wala ñuy bañ a dem wala ak ba ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci xeetam tamit ñi nga xam ne bu sunna taxawee ñuy diis diis lu di ko bañ a jëfe wala ñu naan leen jóg leen ngeen ci farata yi ñu koy di ñuy diis diis lu wala di ko bañ a def suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di leen mettre di mettre ñoom ñépp en garde ne illaa tanfiru gis nga bu alayhi salaatu wassalaam chantième taxawee mu ne jóg leen surtout lii nga xam ne farata la woon muy lii nii nga xam ne ndax dalee na woo ndax loolu bokk na comme te ñu waxoon ko léegi mooy bokk na ci jamono yi nga xam ne jihaad day ràññeeku day nekk farata ci nit ki mooy buñ la nee jógal aywa jógal xare ji loolu imaam bi wax la ko amoo droit naan ah, non non no moi j'ai des choses à faire comment je vais faire avec mon entreprise les clients m'attendent waaye les commande waaye j'ai commande à à à respecter ah, waaye noonu nan laa koy def dañ naan la déedéet boobu amoo ci droit de suñu boroom nag ne illaa tanfiru gis ngeen bu ngeen ànd nag alayhi salaatu wassalaam ci xare bi yu'adhibukum dina leen bugal adaaban bugal aliman bu tar wa yastabdil mu daal di leen fiy jële daal di leen échanger indi fi ñeneen xawman ñeneen nit ñoo xam ne ñoom ñooy dimbali alayhi salaatu wassalaam ñooy nekk ci dë diineem ji xayrakum ñu wuteeg yéen wala tadurruhu an kanta yéen nag du ngeen wor ngeen lor buur yàlla dara mooy bu leen fi jëlee bu leen foog ne benn conséquence dina ci am wala yaxaafu moom moom wala yaxaafu uqbaha yéen ngeen ne suñu borom moom bés bu leen bugalee conséquences yi day am moom dootul am benn conséquence sax ba mu koy ragal sa borom faalewul yooyu de loolu it mooy gis nga ñu nit nañ def attention bu ñu suñu boroom subhaanahu wa daal di tege foo xamante ne nii mooy àddina bi indiwu fi lu ñu dul ñu jaamu ko kom ni wax wa maa xalaqtul insa wal jinna illaa liya'budun mu ne binduma jinne yi nit ñi lu dul ñu jaamu ma mais nee na bu ngeen fi newee nag defu ngeen dara dama leen fiy jële mooy ne affaire bi lool rekk la mooy bés bu ngeen fi liiwul damay jële comme li mu wax ci suuratu sayyidina Muhammad alayhi afdalu salaati wassalaam day suuratul qitaal mu ne wa in tatawal in wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma laa yakuunu amthaalakum in tatawallaw bés bu ngeen dummóoyoo sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam sharia bi doxalu ngeen ci dara du ngeen doxe dëgg du ngeen ko waxe te du ngeen ko digle ngeen ne ci àddina bi nekk fi seen topp seen bakkan ak ñi nga xam ne ñooy seeni maître yu nekk ci kàccoor yi di di leen dicté naan leen dunde leen nii ngeen koy def suñu boroom nee na in tatawallaw des bu ngeen wanee ginnaaw du mooyu sama sharia bi te naan ay julli ngeen yastabdil yëg leen ne suñu boroom dina échangé dina leen fi jële soppi leen soppi ak ñeneen qawman yeneeni nit ñoo xam ne ghayrakum ñu wuuteeg yéen summata ginnaaw ga laa yakuunu ñoom ñoo ñële duñu mel ni comme yéen amsaalakum ñu mel ni yéen de moo tax loo ci gis suñu boroom subhaanahu wa day renouveler génération yi am na ñoo xamante ne nii gis nga fa ñu ne woon defuñu fa dara nekk fa di foo di def lu ne naan waaye kal ko rek ci seenu seenu seenu ñoo doon seen maam waaye nekk fo newuñ fa la fa seen maam newe woon nan la suñu boroom subhaanahu wa laa di def da leen di décimer ñoom ñëpp da leen di faat nga gis mooy de am ko faatu ñuy faatu di dem ba nag mu indi fi ñoo xam ne ñooy delloo si li nga xam ne si la seen mag ñi ne woon seen salaf yi ci lu baax mooy nag bu boobaa nag dara lañ ci dul man mooy ne gaa yooyu nag wute nañoog seen maam yi da ngay gis moo tax ngay gis sët yoo xam ne ñoo gën seeni maam fopp fopp fopp fopp ndax seeni maam dañ fi ne woon doon fa suñu boroom jële leen fi indi ñoo xamante ne man eneen ñoo xamante ne nii ghayrakum ñu wuteeg ñoom ñoom ñu yéen ñoom ñu la summa la yakunu amsalakum te ñooñu duñu mel ni yéen de loolu fépp nga koy gis moo tax xanaa seenoo li nga xamante ne suñu boroom noonu lay doxale lool mooy sunnatullahi ala al ard ñi nga xamante ne day teg mbir yi seen loxo ñuy fo di fo nekke fo taxawaluñ li nga xam ne kii bi da leen fay jële jox ko ñeneen moo tax mbir yi saxul ci loxoy kenn suñu boroom moo tax Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam la mu waxoon Firawn ne la mooy nitam ña ba ñu ñëwee tiit jam na firawna inna la mudrakun mu ne déedéet maa ngi ànd ak sama boroom moom moo may gindi moo may teg ci yoon moo may wan fi may jaar ba pare gaa yi nag mu ne moom lillah xam ngeen ne suuf si buur yàllaa ko moom yurithuhu man yashaa'u min ibaadihi wal aaqibatu lil muttaqiin suuf si buur yàlla moo ko moom de moo koy moo koy donn loo ko ko soob ci ci ci jaamam yi waaye nag wala xibatu yëg leen ne mu jënteelu mbir ya mooy mbir yi lu mbon sa lu mbon mbon mbon bari ci kaw suuf foo gis mbon bari fa gaa yi kii di def di di di jubalee ka def lu ñaaw di def lu bon di xotti xormaay suñu boroom yi subhaanahu wa di sori li nga xam ne mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul foog ne loolooy sax de suñu boroom subhaanahu wa ta'ala saa bu ko soobee mu daal di leen fay jëli indi ñeneen ñoo xam ne ñoo fay taxaw seen kanam mooy ñoo xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw tëral li nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala na moon moo tax léeg-léeg nga gis ci gox yoo xamante ne nii gars yi fa xoolal am nga Europe loolu it day dal di nga koy seetlu bu baax ci Europe ak yi nga xam ne même yenn gox yi nga xamante ne nii ay Sénégal ak réewu jullit ñi da ngay gis foo xamante ne nii vraiment mooy xam-xam amu fa woon gars yi doxalu ñoon dara dañ doon fo rek mooy diine ji lépp lañ ci boole woon da ngay gis gars yi diine ji boole nañ ci way yi boole nañ ci chanteur yi boole nañ ci mbalaxmaan yi boole nañ ci lu boole nañ leen ci suñu borom nag tàggat ñoo xam ne après dañuy ñëw wane ni lii nii yëpp de toute façon da cee bokkul léegi nag problème mu gaa yi nag lam daa yu bari seen problème mooy nan lañ ma ne ni nii bokku ci te Serigne Diw fi la ko fekkoon bàyyi ko fi mais dañ naan la Serigne Diw moom maamam est-ce que nii la fi bàyyi woon wala bàyyam xam ngeen ne yéen ñépp d'accord ngeen ne baayam lii masula xew ci jataayam te lii masula am luñ ko tudde loo xam ne mu yëg ko muy demee nii léegi nag bu ko ay lenn ci doom wala lenn ci sët doxalee noonu ngeen di demee ba ñëw nag buñ delluwaat la nga xam ne moom sëriñ diw moo mala lu baax loolu la mu doon def ci lañ dellu ngeen ne ah mu waaye lan moo tax gaa yi bëgg fee dindi li nga xam ne moom la mag ñi fi ne woon dañ naan la déedéet yéen seen bët a gàtt rek moo tax dangay gis gaa yoo xam dañuy nekk ci yenn gox yi duñ fa def dara dëkkee fo dëkkee ci ta nekk ay jullit dara di naan sàngara lu ne suñu boroom nag comme li mu wax rek wa in tatawallaw bés bu ngeen du mooyoo sama sunna si sama alquran bi sama sharia bii ngeen war a doxal yastabdil da di da leen di échange ak ñeneen de kon lim wax fii ne illaa tanfiru yu'adhibkum 'adaban alima wa yastabdil mu échange leen ak qawman ñeneen ghayrakum ñeneen ñoo xam ne wala tadurruhu te bu leen fi jëlee du ngeen ko lor dara ñim leen fiy jëlee nag man na nekk mooy mu faat leen man na nekk mu jël mbir yi dootu ko teg seen loxo géreetuñ dara léegi ñoom mbir yi ñu moo tax da ngay gisub daayira boo xam ne gaa yi dañu koy yor nekk fa di fo di mooy mbir yi ñoom mbiru folklore kese lañ ko teg waaw nekk ci folklore suñu borom nag bu nammee yiw ci ñooñu ni muy def day jël mbir ya dootu ko teg ci loxoy gaaya ko yoroon de dañuy jekki ñoom ci seen bopp sax daanaka ñëwati fa dootuñu ko man ndax suñu borom moo leen di écarter daal di leen teg nee ndax xam na ne gaay yi nii nii bi ñu ko yoree nii lañu fi new woon dara lu baax doonuñ ko fi woon def folklore ak xumbaay ak mbumbaay ak rumbaay moom lañu fa new woon suñu borom daal di leen éliminer pousser leen nële ñu tal leneen talatuñu ko sax daanaka ñëw fa sax dootuñu ko man mu jël ko nag jox ko ñoo xamante ne ñooy leeral ñooy leeral diineem ji loolu moom ku ko xool ci sa dund rek di ko xam ne te di nga ko gis loolu nag mooy sunnatullahi ala al-arab mooy sunnaam jim teg ci suuf si loolu nag mooy saabu ko nag nee la koy def comme nag ni muy defee noonu nag ngay gise beneen côté bi mooy la alquran di wax ginnaaw ba mu tuddee yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ak seenu baax ci suuratu Maryam mu ne fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaa wattaba'u shahawaati fa sawfa yalqawna ghayya mu ne yonent yooyu alayhimu salaatu wassalaam ak seenu baax ak li nga xam ne moom lañ fi taxaw woon doon ko def waaye malheureusement fa xalafa min ba'dihim xalfun waaye nag ginnaaw ba ñu fa jógee mu dox seen diggante ñëw nekk leen wutu leen seen ginnaaw xalfun ay wutaakoon yu ñaaw yoo xamante ne ba ñëwee la ñu njëkk a def mooy lay priorité ci diine ji lañu màbb adaa salaata lañu màbb li nga xam ne mooy ñu ñu sànk li nga xam ne daal di neenal li nga xam ne mooy salaa muy li nga xam ne mooy seen seen seen digganteeg bor seen borom mooy sila boobu di dox seen digganteeg seen borom lien bi nga xam ne mooy am seen digganteeg seen borom loolu la njëkk a màbb te mooy julli wattaba'u ñu daal di topp ash seeni bànneex ndax képp ku bàyyi julli rek xamal ne moom ak di ko neenal mooy bànneexu boppam kese la topp ak bànneexu gaaya koy digal muy def mu ne was fa saw fa gaayooyu xel séef nañu yàlla xaw na dajeg yan mbugalum xay dinañ dajeg moom de mooy nag loolu la mooy ni ngay gise foofu rek mu nekk benn xur ca saxaw safaraw jahannama boo xamante ne fa la ñuy bérbéri akuk toskare loo xam ne moom la ñuy dajeel gaayooyu nga xam ne ñoo ñëw mooy ni ngay gise côté boobu mën ngay gise côté bee mooy suñu boroom nag subhaanahu wa taala nee woon na wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa lu an-naas naka noonu bés yaangoog rek maa koy jàllar bi ci diggante nit ñi noon lay deme de kon ginnaaw bi mu nee julin moo tax buñ leen nee jóg leen jihaad yi ci suuf ci ngeen ci yoonu yàlla ngeen di diis diis lu ci suuf si di xool lu neex ku nekk di xool say intérêt bopp ñii naan waay waay yi xam ngeen ne waxul ak ñun ñii naan bon c'est pas approprié quoi. non non non parce que la xaru la tudd parce que non non non les romains non non non non bu doon tey non xam ngeen ne les américains waaye xam ngeen na xajuñ ci ñoom man nañoo toog sax seen dëkk téléguidé ñu benn missile mu ñu jeex kon nag nekk fi naan ñu kaay leen xeex non man moom je ne pars pas la suñu borom ne hé loolu amu ngeen ci droit de araditum ndax da ngeen a gërëm bil xayaati dunya ci àddi ji dundu àddina gi ju doyadi ji minal aaxirati préféré ko ci kawal aaxira yëg leen nag ne fa ma mataawul xayaati dunya kene dunduk àddina gi newul fi laaxira ci àllaaxira illaa qalilun li néew illaa tanfiru bu dee nag dangeen a bañ nag a génn ànd ak moom alayhi salaatu wassalaam daldi koy jàppale ci xareem yii mu jëm ci xaswatu Tabuk yéen munaafiquuna alkibaar yu'adhibukum même ñi gëm bu gëm ku ci bañ di ngeen xam ne yu'adhibukum dina leen mbugal de adaaban am mbugal aliman ju tar wa yastabdil mu daal di leen échanger xawman ak ñeneen xayrakum ñu wuteeg yéen walaa tadurruhu te du ngeen ko lor shay'an dara wallahu te buur yàlla ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko capable la mu ne nag muy continuer mu ne illaa tansuru faqad nasarahu allahu id axrajahu alladina kafaruu taaniya tnayni id huma fi lgaar id yaquulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha macanaa fa anzala allahu sakiinatahu calayhi wa ayyadahu bijunuudin lam tarawha wa jacala kalimata alladina kafaru suflaa wa kalimatu allahi hiya alculyaa wallahu casiizun xakiim mu ne bés bu ngeen ko digalul mu dee na yéen dangeen ngeen koy bañ a illaa mooy bés bu ngeen fi toog yoogee bu yonent bi alayhi salaam dimbali leen ko de ndax kat faqad nasarahu allah buur yàlla dimbali na ko mooy nag gis ngeen bu ngeen ko dimbaliwul yëg leen ne buur yàlla qad nas faqad nasarahu dëgg-dëgg daal dina koy dimbali allahu buur yàlla id mooy ba nga xamante ne nii fàttale ko leen lii ma leen di wax ci neuvième année bi ci gàddaayam gi lii ma leen di fàttale dundoon ngeen ko te xameen ngeen ko is ba nga xamante ne nii rajo axrajahu kañ la ko suñu boroom dimbali mu ne is ba nga xam ne axrajahu axrajahu la ko génne alladina ña nga xam ne kafaru ñoo weddi saaniya isnayni di ko faaru quraysh mooy ba nga xam ne waa moom la ko waa quraysh alayhim min allahi maa yastaxiqoon min alkuffaari ba nga xamante ne ca lañu ko génne keroog makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima bis ba nga xamante ne axrajahu la ko génne alladina kafaru mooy ñoom abu jahlin gaayoo yele keroog ba nga xamante ne nii ci lañu def seen dajamañ defoon ca daarun nadwa bi nga xam ne ca lañuy wax nan lañuy def ak alayhi salaatu wassalaam ndax kat vraiment nag yàqal nañu tas na suñu diggante yi yàq na suñu mbokk yi dugal na ci suñu biir bi nga xamante ne vraiment mooy ak mbañante tax na lépp am yaay daanaka doom déggatul déggalatul bàyyi waaye it bàyyi daanaka doom déggalatu ko doom taqale ko naag bàyyi bàyyi toqale ko naag doom na ko noonu ndeyit noonu jarbaat noonu ay cousin noonu kon nag nañ leen xalaat ci mbiram ñu daldi daje fa nga xam ne mooy daaru nadwa di assemblée diabolique Quraysh fa nga xam ne fa lañ doon génne xalaat yi bon yi ngir ñi nga xamante ne mooy dal ci jullit ñi daane nag gaa yi ñenn ñi gisoon na ñi nga xam ne mooy avié fa jógoon ñii ne nañu ko tëj ñii ne nañu ko exiler ñii ne mukk nañu ko fàtte loolu moom la ash-shaykhu najdi di iblis ma nga xam ne moo ñëwoon ala na ji najdi ñëwoon ci forme benn paa boo xamante ne ci waa naj bi la fa nga xam ne xarnu shaytaani fa la ne loolu le moom mu taxawoon nañ ci tuuti mu ñëw nag ne leen hee gaa yi ku joxe benn xalaat mu ne leen ma hada lakum biray xam ngeen ne seen xabaar seen avis bii nga joxe baaxul de waaye it ba nga xamante ne ñii ni nañu ko tëj mu ne mukk loolu tëj daa baax yéen xanaa xamu ngeen li ngeen di wax moom ñi ko gëm am na ñoo xam ne jot nañoo gàddaay yi jot nañoo dem madinatu fa nga xam ne mooy Yasrib imagine leen ngeen tëj ko ñu am doole ñëw daal di leen daal di leen song ñëw génn ko fi mu nekk te bu ngeen ko tëjee gis nga làmmiñam wu neex wi dina jaar ci à travers porte yi à travers bunt yi ngeen ko tëj daal di dem ci ñi nga xamante ne mooy gaayam yi bu ko defee ñu ut doole daal di ñëw dal seen kaw maadaala umbira yi way xam ngeen ne lii du xabaar bu baax seet leen beneen waa Quraysh daal di xoolaat seen biir am benn waay daal di jóg ne waay man daal li ma gis mooy exiler comme ça bi problème bi daal mooy ak nekkam ci ñun nañu ko exiler yóbbu ko mu ne way xam ngeen ne wax na ashaykhun najdidi iblis mu ne way xam ngeen ne lii du xalaat nan ngeen mën a waxee nañu ko exiler ndax bés bu ngeen ko exiler mooy génne ko ci réew mi daal di koy dàq mu daal di dem feneen foofu bu demee làmmiñam wu neex wi moom alayhi salaatu wassalaam lañuy wax noonu moom gis nga bu demee gaay dina convaincre gaay yi ñu topp leen ba ñëw daal di foqar ci mbiri ci seen loxo yéen waa Quraysh te bu boobaa laa Quraysh kon nag waay waay farwu rayakum waaye waay seetaat leen waaye xalaataat leen ci mbir mi seen xalaat yi ma fi déggagul c'est pas bon de lii du xalaat bu baax nan ngeen mën a xalaate lii ba booba nag te ñetteel ba nag ca la nag Iblis daal di jóg mooy sey muy ki nga xam ne nag vraiment moom vraiment moom minal abalisa ci iblis yi la bokk min moom muy abu jahlin moom moo jëg ne gaa yi man daal li ma gis gis naa yéen daal fii mu ne yéen a ngi xalaat bopp ba léegi yi ngeen fi wax yépp yëg leen ne man abu jahlin rot na ci sama xel xalaat boo xam ne seetlu naa ne kenn ci yéen ngir daal de koy xalaat boobu ba léegi ñu ne ko yaa abal xakami ay ceew la ñuy déglu mu ne man daal li ma gis mooy ñu jël ci ci clan Quraysh yi néeg bu ne ñu daal di jël ab jeune boo xam ne ku doole la ku ne ñu daal di lay jox ab xeej wala jaas yi bu ko defee ñoom ñépp ñu ànd daal di dem bàyyi ko ba muy nelaw ñu daal di koy songandoo dóorandoo ko bu ko defee dereetam daal di tasaaroo ci ci mbool ci waa Quraysh fi ñépp waa ñoñam nag di waa banu haashim bu boobaa duñu man lenn dul ñaan ñu diya ndax manuñoo xeex ak waa Quraysh yépp diya rekk lañuy laaj ndax seen mbokk mi di sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom lañ leen di faatal bu boobaa te bu ko defee ni ñuy def nag ñu daal di dajale alal daal di leen jox diya mbir yi jeex ba mu waxee lool nag fa qaala Shaykhu Najdi di Iblis daal wax daal di wax moom iblis le vrai iblis daal di wax iblisul jinni daal di wax iblisal jinn iblisal insi te iblisal insi moomale moo doon Abu Jahl mu ne ko hada huwa ar-ra'i waay waay waay waay waay yow mi ahsanta waay rafetal nga hada lii nga wax nag huwa mooy arrayu lii mooy xalaat bi de amul beneen xalaat boo xamante ne ça c'est l'idée lii mooy li nga xam ne mooy nag xalaat bi tax ñuy wax amatul xalaat beneen loolu le nag ba ñu ko toppee gisoon nañ ne ñu daal di ne dañuy doxal loolu le yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëgoon ko ci gàttal daal di ñëw ci sayyidina Siddiq yëgal ko ko ne ko nag nañu waajal ni daal di gàddaayi tey sama boroom nee na nañu dem ci la alayhi salaatu wassalaam ak àndanoom bi di ay Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa daldi woon dem ñu waajal daldi dem ci xaaru sawr muy li nga xam ne mooy mooy xuntum sawr jabalu sawr ñu daldi fay nekk salaasata ayyaam nekkoon fa ñetti fan ba ni nga xamante ne nii bu ko defee recherche yi waa Quraysh ndax ba ñu demee dañoo ko tus dañoo dem taxaw di xaar ci buntu alayhi salaatu wassalaam mu daal leen romb di tari yaasiin yaasiinu yaasiina yaqra fa jaa alahoo mooy la borom xilaas doon wax ne moom la doon yaasiin di alayhi salaatu wassalaam yaasiin yaasiina yaasiin yaqraw moom la doon jàng keroog ba muy génn wa ja'alnaa min bayni aydihim saddaa wa min xalfihim saddaa fa aghshaynaahum fa hum laa yubsiruun ba jàng ba foofale sotti seen bopp yu suuf daal di dem gaa yi ko mu daal di dem ànd ak Seydina Siddiq ñu dem ci jabalu Thawr waa Quraysh bañ fa newee am ku jóge nee na leen mulu ngeen di taxaw fii yéen ci guddi gi boobu ba léegi ñu ne ko dañuy taxaw di xaar Seydina Muhammad mii ci biir lañuy xaal lañuy xaar alayhi afdalu salaatu wassalaam bu génnee rek bu ko defee ñu daal di dal ci kawam daal di koy faat wala sax ñu bett ko dañuy bàyyi ba côté fajar rek ñu daal di koy bett mu ne leen xayyabakumullah waay waaye buur yàlla ku tusal na leen pertal na leen xool leen seen bopp yi suufur génn na dem yoonam te yëgu ngeen ko ñu ne ko looy wax nii làmb seen bopp yi mu ne waay xool seen bopp yi suuf yi si ne ñu làmb daal di daj suuf ñoom ñépp xaa i bii nañu ko tus toskare ñu dem ubbi bunt ba daal dafay gis sayyidina Ali asadullahi algaalibi abu turaab radiyallahu taala anhu wa ardaah ñu daal mer nag daal di koy wër nag daal di déchaîner nag le les les les les chiens de mooy seetkat yi ñu daal di li daal di nag déchaîner gaa yi bàyyi leen nag ne leen nag wër leen ci kaw wër leen soreegul warula sori nag ñu jàpp nag li nga xam ne mooy montagne Makka yi ak gorod yi di leen fuye ngir seet fan la alayhi salaatu wassalaam ne fekk jamono jooju suñu boroom kiiwal na ko mu daldi sa jabalu sawr la demoon ci xaaru sawr nekk fa ñetti fan ba bu ko defee seen recherche yi ba muy dal après nag ci la ut mook amook al urayqit muy abdullah ibn al urayqit di gidam boobale après mu yóbbu ko medina gis nga keroog bi nga xamante ne fa lañ ne ca xaaru sawr yeneen di waa màkk ñëw di seet ba daal di jege fa jege fa lool di xool comme ni seydina siddiq radiyallahu anhu waxoon ne law anna ahadahum nadara ilaa qadamayhi la basaranaa taxta qadamayhi mu naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xadiis boo xam ne sayyiduna anas ibn maalik radiyallahu taala anhu moo ko soloo ne sayyidina siddiq moo ma ko nettali te xadiis bi mu ngi ci as-saxiixayn di saxiixu imaamu al-Buxaari ak saxiixu al-imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhimaa mu ne leen mu yeneen Seydina Siddiq daal di tiit ci jege gi nga xam ne moom la Quraysh jege daanaka tem ñu gis leen mu ne alayhi salaatu wassalaam law anna ahadahum nadara ilaa qadamayhi la absaranaa tahta qadamayhi mu ne kenn ci ñoom da bu sànni woon bëtam xool ci suufi tànkam konoonte kon dinañu gis ci suufi tànkam fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy tontu moom as-Siddiq ne ko yaa Abaa Bakr maa dannuka bisnayni allahu thaalisuhumaa mu ne ko yow abu bakr siddiqu radiyallahu anhu maa dannuk ana lan ngay njortu bisnayni ci ñaar ñoo xam ne allahu buur yàlla thaalisuhumaa moom mooy seen ñetteel mooy buur yàllaa leen ñetteel loolu lan nga xalaat ci ñooñu waay waay ku yàlla nekk ak yow mooy yow yaa yow dara amu amoo looy tiit daal di dalal ki nga xam ne mooy sayyidina siddiq alayhi ridwaanullah loolu le nag la suñu boroom di wax nii ne gis nga bu ngeen ko jàppalewul ci xare bii mu leen di woo moom alayhi salaatu wassalaam mooy soxlawu leen de man naa gañe xare bi ta du leen ta sans yéen bu leen yaakaar ne yéen da ngeen a nekk ay valeur indispensable de kenn nekku fi indispensable gis nga diine yàlla ji bu nee kaay leen doxal ngeen bañ da leen fiy jële indi ñeneen wala sax mu doxal baleen fi moom buur yàlla soxlawul nombre yu to yu bari ngir gañe de kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi'idhnillah kam ana ñaata ñu fiya ci mbooloo moo xam ne qalilatin bu néew la ghalabat noot na ta gañe fiatan mbooloo kathiratan boo xam ne bu bari la te buur yàlla nag aji muñkat yi ñoom la yàndal kon nag suñu boroom ne leen nag illaa tansuru gis nga bu ngeen ko dimbaliwul moom sama jaam bi ci xare bii mu leen di woo yëg leen ne faqat dëgg-dëgg nasarahu xam ngeen ñu bari ci yéen xam ngeen ne te yëg ngeen ne nasarahu dimbali woon na ko allahu lu jiitu woon tay is ba nga xamante ne nii axrajahu la ko doon génn di ko exiler di ko dàq alladina kafaru way weddi ca waa Quraysh di kuffaaru Quraysh ñu nekkoon thaniya ithnayni ñaar képp lañu woon muy moom ak siddiquhul mukabbaru di seydina siddiq id ba nga xamante na huma ñoom ñaar fil gaari ñu nga ci xuntuma comme niñ ko waxe sànk ci gaaru Thawr ah id huma bañ ne fil gaari ci xuntuma id ba nga xamante ne nii yaquulu moom alayhi salaatu wassalaam mu ngay wax li saahibihi ca àndandoomam ba moom la yonent bi subha moom la suñu boroom tuddee ne mooy saxaaba mooy gis nga saxaaba moowu saxaaba alquran Seydina Siddiq kese la tuddee ne moom moom saxaaba la loolu tekkiwul na ñeneen ñu doonu ko de si moom mooy saaxib mooy saaxibu rasulillah moo tax bu ñu joyalee ne saaxibu rasulillah ci biir buñ ko waxee noonu rek ci waxuñu kenn mooy Seydina Siddiq la ñuy wax buñ ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'a saaxibi radiyallahu anhu jeex na kooku Seydina Siddiq la bu ñu ci tegul kenn mooy moom lañuy wax mu ne kon suñu boroom ne id fat ba nga xamante ne ca xaar ca xuntuma lay wax yaquulu lay wax li saaxibihi di wax nga xam ne mooy àndandoowam ba naan ko laa tahzan bul njàq ndax inna allaha bur yàlla maana mu ngi ànd ak ñun loolu gisoon nañ ne wute naag li nga xam ne moom la sayyiduna Muusaa ibn imran alayhi ridwanul manna alayhi salaatu wassalaam waxoon mooy la sayyidina muusa comme dañ ko tudde woon sànq bi nga xamante ne nii moom la waa banu israil bi leen firawna daal di toppe ak i gaayam ne way gaaw leen ñu dem lijjanti ji nii inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun ñii mbooloo as mbooloo su néew dañuy dem lijjanti seeni mbir lijjanti seeni dossier indiwaat leen nekkaat ci suñuy activité keroog bi nga xam ne ci lañu tokk sayyidina Muusaa alayhi afdalu alayhi salaatu ba ñu jege mer rouge kër Muusaa daldi tiit alayhi salaam naan haa inna la mudrakuun mu la leen kallaa inna ma'i rabbi mu ne leen mukk inna ma'i man maa ngi ànd ak sama borom man la àndal loolu nag gis nga mooy waxul maanaa de alors que fii su yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane dane ko dane moom saahibahu muy sayyidina as-siddiq euh, laa tahzan bul njàq inna allah ndax bur yàlla maana mu ngi ànd ak ñun muy boroom ne fa anzala allahu sakinatahu alayhi suñu boroom bi nga xam ne masula deñ sakinaam di nekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu gën a renforcer renforcer loolu moo renforcer ko tamit ci li defal ko tamit ki nga xam ne mooy ànd ndoowam bi wa ayyadahu mu dimbali ndawam bi muy alayhi salaatu wassalaam bi junuudin ci yarme yoo xam ne lam tarawha yéen gisu ngi ñoom lam tarawha gisu ngeen ko wa ja'ala mu def kalimatu alladhina kafaru sufla kàddoog ñi nga xam ne mooy waa Quraysh as-sufla moo féete suuf mooy li gën tuuti daal di nekk lu lu lu lu mabbu ta ca suuf muy kalimatu shirki wa kalimatullahi hiya al-ulya kantaa li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy kàddug borom bi di laa ilaha illa allah muhammadun rasulullahi alayhi wa sallam hiya mu def mooy li nga xam ne moo féete kaw voilà mooy shirk nekk ci suuf laa ilaha illa allah nekk ci kaw te loolu la sayyidina abu muusa walxadiisu fi saxiixayni daal di woon wax ne alayhi salaatu wassalaam dañu koo laaj ne ko arasu mu ne su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an rajuli yuqaatilu shajaa'a wa yuqaatilu hamiyya wa yuqaatilu riyaa ay daalika fi sabiilillah fa qaala sallallahu alayhi wa sallam man qaatala li taku li taku man qaatala li takuuna kalimatullah li takuuna kalimatullahi hiya al-ulyaa fa huwa fi sabiilillah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom sayyidunaa Abii Muusaa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhu mu ne alayhi salaatu wassalaam dañu ko laaj ne ko benn waaye ngi moom yuqaatalu yuqaatilu day xare shujaatan bëgguñu ne waajee ko jàmbaar wa yuqaatalu nga gis beneen moom wala moom sax wala beneen waay yuqaatilu mu ngay xare hamiyatan parce que fii la bokk dañ leen a laal te ñoom way ke ñoom ñoom ñoom ñu doon waay waaye yax bi ñu bokk ñoom peuple bi nga xam ne kenn du leen noot ñoom lañ cof rek ngeen xam ne dootu ngeen ko def mu ne wayu qaatilu muy xare waaye riyaan nga gis keneen moom bi xare wala même waa ji cette fois yi muy xare riyaan mu nekk koo xam ne ngir ñu ngistal ko rek ngi gars yi di ko gis di di ko tagg mooy ay galon wam di yokk ñu naan waa ji c'est le plus grand des euros looloo ko neex de mu ñu ne ko ayi zalika fi sabilillah yow yonent mi alayhi salaatu wasalaam ana ci ñi moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man képp koo xamante ni xaatala xare na li takuuna ngir mu nekk kalimatallahi li nga xam ne mooy baatu yàlla hiya moom ay ulyaa moo féete kaw fa huwa kookale fii sabilillahi mu ngi ci yoonu yàlla kon nag yoonu yàlla mooy mooy laa ilaha illa allah mooy li gën li alayhi salaatu wasalaam wax ak yonent yi ko jiitu woon mooy laa ilaha illa allah te kalimatu tawxiid mooy baatu wéetal yàlla suñu boroom ne kon moo def loolu la de wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla ma daal di def keroog foofu fële te tamit noonu laa mas di def keroog mooy ba ñu ñëwee di seet alayhi salaatu wassalaam ma wàcce leen mooy ñu dem ak li ñu mobiliser yépp ci ay recherche ay ay ay fii lu ne def nañ ko ngir repérer yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónnee ci gox yi yónnee ci village yi nga xamante ne nii koy dem ma dina ci yoon wi ngay jaar ngir ko indi indi information ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala mu indi ko mort vif kookale dina am miyatum naaqa te jamono yoo yële gisoon nañu xam qissatu suraaqat ibn malik alayhi ridwaanul maliki radiyallahu taala anhu wa ardaah suñu boroom malgré yooy yépp ñu mobiliser effort yi ñu def yépp suñu borom ku tusal leen mu def seen baat di kalimatu shirk bi leen doon yëngal hiya sufla mu féete suuf wa kalimatullahi kantaa li nga xamante mooy baatub yàlla muy laa ilaha illa allah kàddoom gi mooy al ulya moo féete kaw wallaahu te buur yàlla azizun ku noot la ci nguuram de ku leen mën a noot la yéen bu gis bu ngeen génnul dem fii ngeen xamante ne nii mooy tabu gi ñu leen di woowe yëg leen ne buur yàlla mën naa fay yonent mi aleyhi salaatu salaam te mën na def mu gañe waaw moom mën na ko giw noot la ci nguuram may ko ndam ci gaayi xakiimun ko xaraña la de kon nag moom mu continuer moom suñu borom ba léegi ci suuratu tawba aaya 41 di wax ba léegi ci xissatu tabuuk di nettaleeb xaswatu tabuuk mu ne infiru ee yéen jóg leen xifaafan wa tiqaalan wa jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamuun mu ne yéen jóg leen lan moo tax ñu naan leen jóg ngeen di diis diislu infiru jóg leen ngeen xaraji xifaafan moo xam woyof ngeen wa siqaalan wala moo xam dangeen a diis loolu nag boroom tafsiir yi dañ ne mooy nga nekk mag ñi nekk mag ak ñi nekk ndaw yépp ci yam ku ci amul ngant na nga jóg képp koo xam ne amul loo xamante ne nii moom dalay cloué wala loo xamante ne ngànt la comme ñi nga xam ne ñooy handicapé yeeg ñooñu ak ñi nga xam ne silmaxa yi ku ci doonul ci noonu na ngeen jóg mooy xare bi gis nga suñu boroom dafa mbiram mbir mi daf yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa digal ñii ñépp nañu jóg ngir xare ji moo tax mu ne suñu boroom nañu xiru daldi leen jóg ifaafan moo xam ne sawar ngeen te nekk ngeen ay mag mooy nekk ngeen ay jeune wasiqaalan wala ngeen nekk ñoo xamante ne nii bon nekku ngeen a forme wala tey daal gis ngeen ne bon xaw ngeen a lottu tuuti loolu lépp jóg leen waaye wa jaahidoo te na ngeen kër këri te na ngeen jihaad bi amwaalikum ci yàlla alal wa anfusikum ak seeni bakkan fi sabilillahi ci yoonu yàlla te daalikum nangeen xam ne loolee xayrun lakum seen loolee bu ngeen ko defee xayrun moo gën lakum ñeen leen in kuntum dem nekk ngeen taalamuuna nekk ñoo xamante ne nii ñu xam lañu de suñu boroom subhaanahu wa taala ci aaya bii da di mooy mooy mobilisation générale gi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam soxla ak wax ji nga xamante ne nii moom la wax yëgal nit ñi ku nekk mu naan la jógal liy wane ne loolu farata la ci ñépp ñu jóg jamono yoo yële ndax dalee na ne yéen jóg leen ku ñu ne jóg leen amoo droit ba ñu jóg mu ne kon nag moo xam nag yow nekkoon nga en forme wala newu ngeen en forme ay paa ngeen wala ay jeune ngeen nekk ngeen ñoo xam ne jamono yi neex na wala neexul seen humeur jour boobu neex na bañ leen woowee wala déet jóg leen wajahidu te na ngeen jeexaat fii sabilillahi ci yoonu yàlla bi amwaalikum ak seen alal yi moo tax keroog gis nañ loolu li yonent bi alayhi salaatu wassalaam na mu ko defe woon yéeg ci minbar bi ak fu ne di laaj naan kan man jay man jahaza jaysha al jaysha walahul janna wala man jahaza jaysha al jaysha wa ghafara allahu lah moom ni ñu gise woon ba ñuy gis tarjama sayyidina Uthman alayhi ridwaanul mannaan huwa sayyidina Uthman al-Mu'ta radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di yëg minbar bi di di mobiliser nit ñi di leen soññ ci ñu joxe ndax xare bi ñu jëm kat dañ koo war a waajal mu daal di wax ne ne man kan mooy waajal armée bi gafarallahu la yal na ko buur yàlla daal di yëggal ci beneen riwaaya beneen xadiis mu ne man jahaza jaysha al-usrati falahu al-janna ana kan mooy ki nga xamante ne mooy waajal préparer li nga xam ne mooy armée bii ñu jëm Tabuuk walahu garantil naa ko ne moom dina am aljanna aljanna seydina uthmaanu ibn affan alayhi ridwaanul mannaan mu ne man mu ne man joxe naa saa géléem bi ak li nga xam ne mooy teggeeg li ciy nekk ak charge am lépp man maa ko res yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di waxaat ne man jahaza jaysh al usrati wa lahul janna seydina uthmaan ibn affan radiyallahu anhu wa ardaahu mu daal di ciy tegaat yeneen saaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ko ñetti yoon mu daal di waxaat moom sayyiduna Usmaan radiyallahu anhu mu tegaat ci ñeneen trois cent gis nañ yeneen riwaaya kene joxe na ay fas joxe na alal ju bari ci ay diinaar kon loolu lay wax ne joxe leen ah wa jaahidu te na ngeen jihaad bi amwaalikum ci seen alal wa anfusikum laata seeni bakkan mooy ndax la lay yóbbu ngay dem ja ba ngay xaree sa bakkan mooy nag daam lu la fa war a yóbbu kon jihaad leen ci seen alal ñi am alal te manuñoo demit ñu joxe alal ñi am ngànt ko may handicap wala yu mel noonu wala ñi nga xam ne si dañoo am ngànt dañoo feebar waaye am nañ seen poche man na ko nañu joxe